أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñu ngi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di jullit di sëlmal ci suñu yonent alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla mu dolli ko defal jàmm xéewal moom ak i saxaabaam ak mboolem ko toppoo fi yowmal qiyaama di taxaw ah, bindub tey bi incha allah moo tey mooy vingt deuxième conseil incha allah mu ne muawanatu ahlil bayti fi amalil bayti dimbalanteeg waa kër gi ci liggéeyu kër gi yow mi nga xam ne yaay père de famille bi jaadu na ngay dimbalanteeg waa kër gi ci liggéeyu kër gi loolu lañ ci mën a jàppale nga jàppale leen ci euh, di nga ko mën a jàppale yenn yi liggéey day bari diis loo ci mën a jàppalanteeg sa soxna nga jàppale ko ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci na ko def borom téere bi daal di tàmbali kelle sob tay bi daal nañu baree bari ci góor ñi daal liggéeyu kër gi def ko daal day diis torop ci ñoom yenn saa yi day diis torop ci ñoom mu ne ñenn ñi sax yaakaar nañ ne loolu daf leen fayda wala dafa am lu muy wàññi ci seen personalité ñenn ñi yaakaar nañ ni yooyu daal dafa am yu muy wàññi ci seen personnalité buñ ko defee xëy na mën naa am lu muy nuru te loolu dafa mel ne dañ leen ci yar dafa mel ne dañ leen ci yar xawma faneen mais lu mel ne boor bi ñun ni nekkee ab xale ndeysaan bu ko yaayam mosaane yónni bitig ba yónni ko diwlin wala laaj ndeysaan xale yi dañ koy reetaan pour won ko ne ko daal lii daal waroo ko jënd addu yow yaa war a jënd ji lii léegi loolu noonu nit ki bu ko tàmmee gëm loolu pour nga gis ko muy jàppale jigéen yenn kii yi daanaka du ko du ko du ko du ko du ko nangooti te loolu wax dëgg fa yàlla nekkul nag noona la xëy na doo wax xale yi ne leen bismillah nga ñoo xuleen jigéen ñi cent pour cent déedéet waaye tamit des na nga jàppalanteeg ñoom ci lees mën a jàppalanteeg ñoom ab gaz bu diis wax dëgg yàlla ab gaz bu diis ab jigéen di ko euh, dem di ko chargé yi ci kër goo xam ne góor ñaa nga fa ah loolu de waaye jàpp ma ne mooy la gën yeneen ak yeneen mu ne xadisu alayhi salaatu wasalaam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana yaxiitu moraan moraan ñaw yëreem yéreem bu masaane am xottiku wala ay bën-bën daaw ko bàyyeek ka soxna si mais moo ko daan defal boppam wayax sifu naalahu moo daan réparé tamit moo daan réparé ay dàllam ay dàllam tamit aussi bu amee problème yooyu moo ko daan moo ko daan defal ka boppam kon bañ a bàyyeek soxna si lépp rek lépp lépp lépp lépp déedéet yi nga xam ne ka jàpp nga ne lii kat mën nga ko wax dëgg fa yàlla nga jàppale ko ci xamal ne noonu la sab yonent daan doxe salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ba tey moo indi yaa Aïcha biñ ko laajee euh, nan la yonent bi alayhi salaatu salaam daan nekkee ci biir këram yaa Aïcha dafa wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci biir këram am mbindeef la fa woon rek maanaam daf daan wane daal ne moom ab mbindeef la ne ñëpp na ñëpp yenn saa nga eh, directeur ba nga doon ci école ba boo bëggee indi ña turu directeur ci biir kër gi ah loolu yenn saa yi day diis wala <laughs> ne nga mbaar laa yab mbiru informaticien bi nga bi xam ne doon nga ci kilifa ba nit ñi xawle cay wekk wegeel googu nga bëgg indiwaat même ci biir kër gi nit ñëpp di la xoolee ne kii mooy informaticien bi gën a mag loolu yenn saa yi day problème kon am na tur yoo xam ne feneen la yem yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu jaayoon waa kër ga ne leen moom mooy yonent yàlla bi. <laughs> loolu loolu loolu loolu te lépp luy cër rek moom lañ ko war a jox mais xam nga il faut nga wàccee sa bopp woyofal sa bopp tuuti yenn saa yi di waxtaan di dal di nangu dëgg lu mel noonu am na ci solo torop torop mu ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam am mindeef la woon rek ci biir këram mu ne moo daan defar ay yéreem moo daan réparer ay yéreem moo tamit ci gàtt gi nekk ci kër gi moo xam xar la wala bëy la lu mën a doon bo bu ca masaanee soxla dara mais wala lu mën a doon mooy dem rattal ko boppam mooy dem da koy rattal boppam. mu daat cey teg daat ne wa yaxdumu nafsahu moo daan liggéeyal boppam daan liggéeyal nga nga boppam xam nga ñenn ñi nag euh, ñoom daal man daal xawma daal ku leen ko wax mais daal yi mel ne daal takk nañ soxna rek léegi a xa- xalaas lépp koy defal lépp da nga yónnee li gën a ndaw da nga yónnee jox ma lii nel kii fële nel kii lii nel kii la xaw ma kan moo leen ko wax xaw ma leen wax lool. <laughs> Euh, il faut ñu wane benn différence ñoom ak ñi takkul soxna la ñuy bëgg a woon différence loola waral lépp loo xam ne mën nañ ko def sax duñ ko defat dañuy tëdd di xaar di xaar ku leen ko defal. alayhi salaatu salaam melul woon noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la soxna mais kër ga min daani yàgg ña fa nekkoon ku mos a yónni da nga daan kontaan ba fu sa kontaan yem mais yi moo ko daan defal boppam loolu ab leçon la bu mu lay jàngal mooy yenn saa yi yenn yi ko defal sa bopp da ko defal sa bopp yi nga xam ne mënal nga ko sa bopp di ko defal sa bopp noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam meloon ci biir këram. beneen xadis tamit ni laaj suñu yaay nan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nekk ci biir këram mu ne yakunu fi mihnati ahlihi daf daan nekk ci liggéeyi waa këram xadis bi borom xam-xam yi nee nañ xadis bu njëkk ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax ne daf daan liggéeyal boppam xadisu ñaareel bi su ya Aysa daan ne yonent bi daf daan nekk ci liggéeyu waa këram bon xam-xam yi ne li muy tekki mooy yonent bi yi nga xam ne ay soxla la yu aju ci moom daka daan def ba mu jeex mu dem fekk si jigéen ñi ci seen soxla yañ war a def ñoom fekk di ca jàppale kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaw ma ndax comprendre ngeen maanaam yi nga xam ne ay mbiram la moom daka daan def ba mat te kenn du ko ci jàppale bu noppee ca loola dem fekk ji jigéen ñi ñoom ci seeni mbir ci seeni mbiri bopp dem di leen ca jàppale kii mooy Muhammad ibn Abdillah salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi kii mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, daanaka yii moom boo koy wax da ngay nii rek mais yow mi koy wax sax da nga xam ne lii moom <laughs> mi xam ne demagoo fenn sax yenn yi <laughs> yenn yi doo ko def euh, te alors ko roy gi ñuy roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam jéggi na pas-pas jéggi na ay jaamu yàlla mais ba ci jëflante ak nekkin wax loolu anam la goo xam ne dañ ci roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon suñu Aïcha nee na daf daal nekk ci liggéeyal waa këram mu ne ci loolu la daan nekk ba julli jot bu ma saa buñ buñ noddee nag mu ne mu bàyyi fa lépp daal dem julli ji nag buñ noddee mu bàyyi fa lépp daal dem julli ji loolu noonu ab bind la kon loo a nekk ci kaf de reetaan bu julli musaane jot yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan daf daan jug daal dem julli dawul waaye rek toog wala nekk ci liggéey ba wala sax muy bañ a julli naan ak xaas la ak nangam la yooyu daaw ko wax waaye daraan jug rek ci dem julli ji ndaxte noonee la ko alquran jàngale mu ne fa borom téere bi nee na loolu de buñ ko defee mu ne am na ay mbir yu baree bari yoo xam ne amal nañ ko mu ne yii mu fi wax ni ci toppatoo waa kër gi ci liggéeyal leen jàppale leen ci seeni liggéey mu ne daal buñ ko defee daal am na ay mbir yu bare bari yu ñu amal mu indi ci ñett daal ne bi ci njëkk mooy roy nañ yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yii nii boo ci amul woon dara lu bokkut ak roy yenent bi sallallahu alayhi wa ni bind la ci tiyaaba rek jar na ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana am ngeen ci yeneen ba roykaay bu rafet gis na nag roykaay boobu nag euh, var gis na roykaay boobu du mooy nekk rek chaque jour nga leeral gaa yi bokkaale nangam tawxid lii déeret yemul foofu rek roy googu noonu royuk pas-pas la royu jëflante royuk jikko ak yeneen ak yeneen ak yeneen il faut ni daanaka côté jëflante be côté jaamu yàlla yi daanaka ñu baree bari côté boobu yenn saa ni sàggant te mbir ma warta demee noonu. ñaareel ba mooy mu ne dimbali nga sa waa kon bi ci njëkk roy nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni bindal la ci tiyaaba ñaareel mooy dimbali nga sa waa kër loolu noonu dina tax waa gi bëgg la am cofel ci yow am ñeewantal ci yow kon mbëggeel googu noonu nga xam ne moom ngay am sa diggante ak say soxna ak sa waa kër loolu nag jar na ko waxantuma laag nee la nag bindal lañ la tiyaabay ku ko yonent bi sallallahu daal ne beneen bi mooy yooyu noonu maanaam jàppale waa kër gi ci liggéey yeeg mu ne loolu noonu dafay dindi rëy yenn jikko yi nga xam ne mooy nekk ci ñenn ñi lu mel ne rëy kawa kawelu yenn liggéey yi nga jombale ko sa bopp ne xalaatoo ko def mu ne yenn saa yi day baax nga jëm ko dindi bokk na ci anam yi nga koy jëm a dindi mooy di jug di def liggéey yu mel noonu ci biir kër gi koo xam ne daal jombale na nga bale yenn saa yi nga jug bale bale yenn yi nga jug sang xale raxas yenn saa yi sa nga togg nag faral ndax bala ngaa fàttali li nga xam ci togg bu dee xam nga ci dara tuut boo xamagul nga dem jàngi yooyu noonu baax na ci torop torop euh, yii fi borom tër bi nag nag yii moom koo xam ne dafa dëkk ak soxnaam moom rek kooku moom yu mel nii yaakaar naa mu mu jëfee ko ko amal benn soxnaam naa ni yii nii war na koo yomb torop torop torop torop ci wàllum raxas wàllum euh, sang fóot yëpp yaakaar naa ne mën na ko yomb kenn kañ lay xaw a jafe mooy ku dëkk ci kër gu mag yenn saa yi xam nga kër gu mag ni muy demee gaay buñ gisee buñ gisee góor ga di bale wala muy def loo xam ne jigéen goo ko jigéen ga moo ko waroon a def yenn saa yi ka jigéen ga lañuy xas dañ naan moom kat du def dara borom këram mooy def dara loolu tax na ngir góor gi yenn saa yi bañ ñuy xas soxna moo tax yenn saa yi du liggéey yenn liggéey mais daf ko koy bàyyee moom mu koy liggéey ndaxte day bañ boo ko defee gaay di wokkanteeg naan ndaw si moom nangam ak borom këram mooy def lépp ngir sàmmal soxnaam deram bañ gaay yi di wax yu mel noonu moo tax du liggéey liggéey yu mel noonu day toog day toog waaye gis naa ne même lu mel noonu mën ngaa liggéey façon liggéey yoo xam ne kenn du la gis nag kenn du la gis lu mel ne lal ab lal loolu yaakaar naa ne mën naa ne lal ab lal loolu kenn du la gis yaakaar naa fomp ab seetu yaakaar naa ne kenn du la gis. ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne mën nga ko def ci kër gu mag te nit ñi duñ ca am yoon xanaa buñ leen ko waxul mu daal di jeexal moom borom téere bi daal ne yenn ñenn ci góor ñi ñenn ñenn ci góor ñi mu ne ñenn ci góor ñi te daa mel ne moom darsu bi moom eh, darsu góor ñi la mu ne ñenn ci góor ñi dañuy sàkku ci seen soxna ñam mu ne jamono bi muy sàkku ci moom ñam na xale baa ngay jooy mu ko nga naxal xale bi mii na xale bi moom ku góor ki portable am mu ne ma sama portable maanaam co waxandoo nit ay façon ndigal yu baree bari yoo xam ne benn bokku ceeg sa morom nga te yow booba yaa ngi toog yow defoo dara nga jox ko ay façon ndigal yu baree bari yoo xam ne benn bokku ceeg benn bokku ceeg sa morom tool wax dëgg fa yàlla nekkul le normal bu ñu waxee nag nga mokkal këru bu baax a baax aay ak xadis yi xam ne mooy wax ci ngëneelu góor ñi aaya bi nga xam ne mooy wax ci wàllum jigéen nu mu waree diglu ndigali borom këram jigéen nu mu waree topp borom këram aaya xadis yooyu nag ku ko këru ko torop torop torop ñaari baat ñett rek nga yëkkati ci benn dóor tagaat beneen yëkkati beneen dóor yeneen hadis yeneen aaya ak xadis yi yow lay leeral yow lay wax yooyu nga bàyyi ko le comprendre yee bay bëgg a dee subhanallah nekkul li nga xam ne mooy li jaadu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, daf daan liggéeyal waa këram ci lépp loo xam ne mën na cee liggéey ak ñoom daan leen eh, toppatoo daan leen nemmiku loolu de mooy li nga xam ne mooy li mooy li jaadu te loolu bokk na ci li nga xam ne tamit bokk na ci li nga xam ne mooy baaxal kër mooy nga yenni wàññil ki nga xam ne moo fa nekk liggéey nga wàññil ko yenn liggéey اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا